فيقول الإمام الحجة الحافظ العلم أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saani wal xamsiin ba'dal mi'atayn baabun fi masaa'ila mina du'aa kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw biñ jeexalee suñu jotaay bi ñu génn chapitre deux cent cinquante et un doon wax baabu fadli du'a bi zahril ghaybi hadis buñ mujjoon gis mu doon hadis mille quatre cent quatre-vingt-quinze mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu muy sayyidina Abu Darda radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul da'watul mar'il muslimi li akhihi bi zahril ghaybi mustajaba walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a dugg suñu troisième chapitre ci kitaabu da'awaat muy ñetteelu suñu chapitre bi ci téere bi muy chapitre deux cent cinquante deux mu ne baabun buntu fi jëm ci ay masala min ad yoo xam ne yu concerne li nga xam ne mooy ñaan fi al imaamu al-haafiz an-Nawawi rahimahullah dañuy indi bunt boo xam ne ay masala yu xaw a euh, yu jëm ci wàllu ñaan yoo xamante ne euh, di wax ñaan dëgg-dëgg li nga xamante ne ni nit ki par exemple yan jamono fa nga xam ne sopp nañ lool mu ñaanal ku ko defal teraanga par exemple waaye tamit di tere koo xam ne day ñaan ci boppam di ñaan ci kawam di ñaan lu bon boppam walla njabootam walla dàbbaam walla ab oto wala yooyu di móolu ay mbir yu mu am ndax lam leen bëgg woon nga tay defuñ meluñ noonee ak tamit euh, nit ki ñaan mooy nga bañ a yàkkamti waaw waaw jàpp ne ñaan naa léegi tooba saxal mbaama simpi léegi waaye yan jamono la ñaan gën a la gën a yaakaare ñaan bu nangu ak tamit processus bu nekk ci yow boo ñaanee le fait que ña ngay ñaan ci saa si est-ce koy am liñ doon wax sànk nan lay demee lan mooy waral léeg-léeg ñu gis nit ñaan te borom bi moo ne ud'uni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen te pourtant léeg-léeg nit mën a taxaw ne ah man de ñaan naa waaye la may yoon ñaan nag wax dëgg yàlla gisuma ko xaw ko lu waral loolee ak nu mu fa demee eh, ak li nga xamante ne moo jëm ci yooyu eh, eh, loolu ak ñaan jamono yi nga xam ne daal jamono yu mettit walla tar-tar wala yu mel noonu bunt bi ci masala yooyu lay wax al imaamu rahimahullah Eh, indi fii sept xadiis juróom-ñaari xadiis la fi indi mu tàmbalee ko xadiis mille quatre cent quatre-vingt-seize mu ne an Usaamata bni Zaydin radiyallahu anhumaa annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man suni'a ilayhi ma'rufun faqaala li faa'ilihi jazaaka allahu xayran faqad ablagha fi sanaa rawaahu tirmidiyu rahimahu allahu taala wa qaala xadiisun xasanun saxiix. kon al imaamul xaafidu rahimahu llah moo ne xadis bii mu ne waan Usaamata mu ngi jëlee ci saydina mawlaana Usaama ibn Zaydin di doomi Zayd ibn Haarisa ibn Sharaahil al-Hibbu ibn al-Hibbi di hibbu Rasuulillah soppeem Yonent bi alayhi salaatu wa salaam di doomu soppeem ah, radiyallahu anhumaa annahu qaala nee na qaala Rasuulullah mu ne dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na man suni'a képp ilayhi képp koo xam ne dañ koo defal maaruufun njekk nit defal la njekk fa qaala li fa'ili yow mi ñu defal njekk nga wax aji kala ko defal ne ko jazaka allahu xayra jazaka allahu yal na yàlla mi nga xam ne mooy allah yal na la fay xayran yiiw waaw mu ne bis boo waxee lii yow képp ku la mën a defal njekk boo waxee lii yow c'est waaw boo ko waxee rek faqat dëgg dëgg kooku ah ablaga jotel na fi senaa nag ci sant gu mu sant waaj delloo na ko njukkeel gu mat sëkk waaw waaw yow remerciement bi nga ko war a defal defal ko nam gën a mate waaw mun a rawahu bi soloo na ko at-Tirmidhi daal imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata ibn Musa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa qala bi mu ko soloo mu ne hadithun lii di ab hadis la boo xamante ne xasanun bu baax saxiixun bu wér léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong ko solo ñu ne la de moom dong la est-ce que moom kese moo ci wéete al imaamu abu isa mu ngi ko ndi abwaabul birri wassilati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun maa jaa fi sanaa'i bil ma'ruuf mu ne haddathana al-Husayn ibn al-Hasan al-Marwazi rahimahullah bi Makkata mu ne nettali nañu suñu sëriñ di al-Husayn ibn al-Hasan al-Marwazi di al-Husayn ibn al-Hasan ibn Harb as-Sulami Abu Abdillah al-Marwazi al-Makki nekkoon àndandoowu al-imaam Ibn al-Mubarak al-Marwazi waaye moom mii Makka la mujjoon nekk moo tax. al-Makki Makka génn àddina deux cent quarante-six nekkoon saduq ku dëggu la woon la boroom Taqribu Tahdhib di al imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wax moom mii mu ne bi Makka te imaamu Tirmidhi ne kii bi may jàngal xadiis bi Makka la ma ko jàngale voilà zaadaha llahu tashrifan al baldata al mahrusata al mubaraka zaadaha llahu tashrifan wa takrima nee na Makka la ma jàngale xadiis bi wa Ibrahim ibn Sa'id al-Jawhari ak beneen sama beneen sëriñ bi Ibrahim ibn Sa'id al-Jawhari di Ibrahim ibn Sa'id al-Jawhari Abu Ishaq ñi ah, ibn Abi Uthman al-Baghdadi at-Tabari al-asl rahimahullahu ta'ala gane àddina après les années cent soixante-dix génn àddina deux cent quarante-sept am na wute mu nekk thiqatun hafiz imam al-hafiz nee na wax ci moom naan dëgërul ak di ko jam yëpp bila hujja amuñ ci benn lay rahmatullahi alayhi kon ñaari sëriñam yi la ko jële qaala ñu ne haddathana al ahwas ibn jawaab ñu ne ki leen nettali mooy a al ahwas ibn jawaab ad-dabbi abul jawaab al-kufi at-taymi rahimahullahu ta'ala génn àddina la 211 nekkoon saduq dëgg waaye léeg-léeg mu def def le rahmatullahi alayhi an su'ayr ibn an su'ayr ibn al-khims mu jële ci waajuñ naan Su'ayr sëriñ buñ naan Su'ayr ibn al-Khims at-Tamimi Abu Malik ñi ne no Abul Ahwas la al asadiyu al kufiyu rahimahullahu taala moom mu nekk saduqun ku dëggu la génn àddina entre cent soixante dix ak cent quatre vingt imaamul haafid na xajar ci taqribu tahdib nee na imaam muslim indil na ko benn hadis boo xam ne ci euh, saxiixam buy wax ci alwaswasa ci def def lay rahmatullahi alayhi wa naan Souleymane at-Taymi mu jëlee ci Souleymane at-Taymi de Souleymane ibn Tarkhan at-Taymi rahimahullahu ta'ala moom mawlaahum la rahmatullah abul mu'tamir mooy bàyyi al mu'tamir al mu'tamir ibn sulayman mooy sulayman ne nii rahmatullah alayhima gane àddina la 46 génn àddina la 143 mooy tuutee des mu matal ñetti at moo desoon mu matal centenaire mo gi génn àddina fekk mu ngi amoon 97 ans rahmatullahi alayhi al basri nekk thiqatun abid moom kenn du ko laaj ma hadiisam ni ñu ngi ci saxiix yi rahmatullahi alayhi an abi Usmaan an-Nahdi moo ko jël ci Abu Usmaan an-Nahdi ni Abdurrahmaan ibn Mullo rahimahullah an-Nahdi al-Kuufi al-Basri rahimahullahu ta'ala muxadram waxoon nañ la moom jamono Yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom fekke na ko quoi Allah Allah moom mi Abu Usmaan waaye gisul yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw waaw akbar waaw waaw akbar kii doon wax ne Sulaymaan at-Taymi mi mi jële xadiis bi ci moom dane man de jàpp naa ne kii Abu Usmaan an-Nahdi doonul woon def bàkkaar waaw layluhu qaa'im wa nahaaruhu saa'im waaw guddeem yi la doon taxaw bëccëgam yi mu woor waaw léeg-léeg mu doon julli ba daanaka day jekki yow saa yi hmm? fekk na nag <laughs> Allahu akbar jamono yeneen saa sax mu ngi foon waaye eh, jotu koo gis ànd nag Seydina Salman al-Farisi douze ans hmm? réyoon ay mbir lool moom mi nekkoon muxadram waaye jotu la gis yeneen tubaab yi saa moo la waaw rahmatullahi alayhi an-Nahdi Abdurrahman ibn Mull rahimahullahu ta'ala kon an Usaama ibn Zayd moo ko jël Seydina Usaama ibn Zayd ibn Haarisa ibn Sharaahil ibn Ka'b ibn Abd al-Uzza ibn Yaziid ibn Imru' al-Qays ibn Nu'maan ibn Aamir ibn Abd Wudd ibn Kinaana ibn Awf ibn Zayd Zayd al-Laat ibn Rafida ibn Rufayda ibn Thawr ibn Kalb moom ba ni nga xam ne al-Kalbiyu euh, al-Madaniyu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu Abu Muhammad ñi ne Abu Zayd ñi Abu Yazid ñi Abu Haritha nekkoon saxaaba baayam di saxaaba maamam tamit boroom xam-xam yam nañu ne maamam tamit saxaaba la woon muy euh, euh, Haritha voilà kon ñoom këru seen histoire siiw na muy soppe Yonent bi sallallahu alayhi di doomu soppeem nga xam ne Euh, yaayam moo doon <coughs> ki nga xam ne mooy baraka alxabashiya di ummu ummu ummu euh, euh, ummu ayman voilà ummu ayman moo doon moo doon waajuram jigéen moom yaay ummu aymana voilà kon moom mii di Seydina Usaama am na moom mooy ki yoneen saa sallam mujjee defal drapeau mu dem xare ji laata muy génn ñuy génn di sori Medina ci la yeneen saa sam génn àddina Seyna Abu Bakar bi ko gaay ne ha xew xew bu toll nii moom ñu yónni arme boo xam ne Usaama koy jiite diñ ko ne loolu mbaa duñ ko changé mu ne mukk lu yeneen saa salaam takk moom du man maa ñëw di ko defeer sama gannaaw man a Siddiq mooy dem ak lu mën a xew te arme bi a dem ay wuurul te ñoo xaar ma ci kanam ndax noon yi buñ déggee ne yeneen saa salaam génn armée bu mel nii soxla dañ ko Médina ngir protéger dëkk bi au cas où noonu l'islam yi bëgg jaar ci jamono ji ngir dal suñu kaw Seydina Siddiq ne mane ne bu xaj yi duggoon biir Médina di xàmp yeelu euh, nday jullit ñi sax armée bi dina dem <laughs> waaw armée bi ma day dem waaw moom nii mooy Usaama ibn Zayd ibn Haarisa radiyallahu taala anhu moo jiite woon loolu la génn àddina nag li nga xamante ne mooy l'an cinquante quatre ci xilaafu Seydina Muawiya am na nag ñu ne l'an cinquante huit am na ñu l'an cinquante neuf euh, fële ci Madina am ñu ne non Waadil Qura fa la génn àddina waaye kullu hada qawla wallahu taala alam di alhibbu ibnu alhibbi soppe bi doomi soppe yonent bi alayhi salatu wasalam ndax yonent saa sallam ko xool waaw <laughs> waaw innahu la ahabbullahi naasi ilayya wa inna abaahu ah da bàyyi tamit de kodda ji nga xam ne boobu la gënoon a sopp moom alayhi salaatu euh, wassalaam kon loolu muy jalool rek ju rëy rëy rëy pour Seydina wa Mawlaana Usaama ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kon moo ne yàgg nañ fi gis ay xadiisam hmm? annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man suni'a ilayhi ma'ruufun fa qaala li faa'ilihi jazaakallaahu xayran faqad ablagha fi sanaa haadaa hadiisun hasanun jayyid xoolal imaamu Tirmidi ñun lii ñu yor lim wax. am nga imaamu Nawawi lan la am haadaa wa qaala hadiisun hasanun sahiih loolu la wax ci Riyaad bi ne mu ne hadiis la bu hasan sahiih bu wér ñun nag version yi ñor mooy haadaa hadiisun hasanun jayyidun gharibun la na'rifuhu min hadith Usama ibn Zayd illa min hadha al-wajh wa qad ruwiya an Abi Hurayra an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bimithlihi wa sa'altu Muhammadan falam ya'rif voilà mu ne léom loolu hada hadithun waaw waaw mu ne lii de hadith la xasanun bu baax jayyidun bu baax waaye jayyid bu rafet waaw gharibun bu tumuranke parce que yoon bi ñi ko solo bariwul waaye benn la na'rifu xamuñu ko min ta min hadith Usaama ci hadith sayna Usaama illa min hada loolu lul ci wàllu yi mu ne solo nañ nag hadith bu mel nii ci euh, euh, <coughs> solo nees hadith bu mel nii jële ko sayna Abu Hurayra radiyallahu anhu mu jële ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam mu ne bi misli bu mel nii waaye mu ne laaj naa ko nag Euh, sama sëriñ bi ni Muhammad mooy Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah wala al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah waaye xamu ko voilà parce que euh, bon imam at-Tirmidhi Abu Hurayra euh, bon imam at-Tirmidhi am na hadis boobu man lam yashkuru an-nas lam yashkurullah par exemple kurul sant ñi yoo sant yàlla loolu mais hadis bu imam al moo tax imam al Euh, mu ne man nag dajuma lam aqif ala ma ruwiya an abi hurayra bi misli hadithil bab man dajuma li nga xam ne moom lañ soloo hadith bu mel nii jële ko sayna abu hurayra ne naam waaw waaye rawat tirmidhi al imam tirmidhi wa ghayra kurul moom de soloo na ci jële ci ren saa salaam ci sayna abu hurayra mu jële ren saa salaam mu ne ku dul sant nit ñi ku doo sant yàlla waaw kon hadith la gog ci tax bi hadith la bu wér voilà boo gisee càllale bi càllale bu rafet la dëgg la dafa tumuranke xarib mooy loo xamante ne ay benn ni tekki ñaari nit kon di mais tekkiwul ne xarib la ça veut dire que wérul non xadiisum saxiix la xadiis la bu wér la comme li imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa taala wax léegi lëkkaale mag suñu bunt bi ginnaaw loolu ci ay masala yu jëm ci ñaan dañ naan la bii mooy première li ñu xam ne moo ñu concerné mooy nit waa nit parce que ñaan gisoon nañ ñaan goo koo xam da nga koy ñaanal ala zahril bi koo xam ne newu fi waaw waaye léegi nit bu la defal lu baax nag kooku mën nga koo da koy ñaanal ci kanam mu dégg ko voilà moo tax yoleen saa sal ne jazaka nit bu dee jigéen jazakillahu xayra bu dee ñaar bu dee ñu bari jazakumullahu voilà ainsi de suite wala jazakunallah bu dee ay jigéen lañu hmm? xayra loolu la mooy nit bokk na ci ñaan mooy nit bu la defalee njekk nga bañ a nekk purux di guux say lex naan da nga koo yeyoo déedéet loolu ak mbaa dool la kese la waaw amul nag sama rakk la voilà li ma defal bon maay grand ma voilà waaw waaye bi deful loolu li ko war man naa ma waaye yow saa yow doo bàyyi sa sa sa caaxaan yi nga wax après nga naan booy bi deful lu dul li ko war way doo wax jazakallahu xayran nga naan même loolu da nga naan jazakallahu xayran xam nga am na nit ñoo xam ne <laughs> ñoom wax remercier nit da leen xaw a jafe quoi waaw yow da ngaa toog <laughs> wala ngay ngay ngay dugg fenn am ku la jiitu téel la bunt bi mais loolu njekk la. ngir nga dugg loolu njëkk la voilà da nga koy wax bu dee jullit la nee ko jazakallahu xayra voilà boo ko waxee lépp amul kenn ku la gën a fay waa ji li mu def defal fay nga ko na mu gën a mate waaw mais ñu kii la nga tëy nga jàll buntu bi robb mel ni gisoo waa ji loolu pour nga ah. yow yow yow yow yow yaa waya di c'est un waya di fii taxawaalu ci benn bi non dafa am loo xam ne ay bonne manière la tudd savoir vivre dafa am waaw waaw nit doo gis gis la seen la ngay ñëw wuteel la bunt bi nga ñëw waaxu dugg jàll mel ni xeer nga romb waaye yow yow yow yaa yées nga naan ma lan yow yëga di man nga eh, maaruf jooj doo wax jazakallahu xayran oh wala bu dee ne waa atelaat yu mel nga ne ko merci merci voilà xool ko muñ merci waaw wa an talqa bokk na ci sarax nga dajeeg sa bokk bi wajhin talq waaw ci xar kanam goo xam ne bu nay la même nag tuux yi dañoo bari léegi quoi ils ne savent rien yow yaa ngi dugg ci ascenseur bi am koo xam ne mu ngi génn gis la ngay ñëw mu teel la kii bi boo ñëwee doo ko euh, merci voilà merci boo bonjour merci bu dee moom loolu la xam bu dee julli nga ne ko jazakallahu xayran voilà mais dara nga ñëw di wëgg euh, rang ci zam-zam ji am ku tànk ci zam-zam ji jox la loo yox da toog di ko xool di ko xëm bu tël kaas bi naan ba après teg na di jaay ful la di jaay ne yow da nga koo yeyoo yeyoo woo ko nga la non na nekk sa doom na nekk sa bàyyi na ne na nekkal maamam lépp bu la joxee da ko naan jazakallahu xayra en plus ci noonu ngay yare seen doom yi ci li nga xam ne moom la yeneen saa sanam jàngale mais doo guuxilex noonu di di di aji tuñ di aji mbagg naa no ñu ne la waaye ngay kii di la wax ngay wax yow sa waay waaw adada waay sa doo arrêté wal iyaadu billah yeneen saa sam ne man suni'a ilayhi ma'ruf waaw képp koo xam ne defal nañ ko njekk njekk nag mooy lépp lu baax te nag bul njekk kon ne noonu lay du dara do yow yow yow yaa feebar njekk du tuuti waaw njëkk du tuuti alhamdulillah képp ku la defal lu baax yàkkal la ab yàkk waaw nga ne ko jazakallahu xayraa waaw te bu dee bés jot na nga mën a am loo ko dimbalee ci wàlloo nga def ko ndax tahaadaw tahaabbu yeneen saa sam nee na joxalantee leen ay kado ngeen soppante te eh, toog di guuxu lex di aji di aji di aji mbagg waaye loolu ak mbaadool la la waay <laughs> waaw <laughs> waaw lees la defal ngay guuxi lax naan danga koo yeyoo waaye yow baadool la la loolu la Seydi Abu Bakar si waxoon wax na dëgg <laughs> radiyallahu anhu la Seydi Hadi Mansour <laughs> si ne baayam moo ko wax nee na ko doom bokk na xaw ma ci baadool la wala ñàkk xel lépp luñ la defal ngay guuxi lax te naan dama koo yeyoo waaw loolu kay wax baadool la la foo ko yeyoowee même bu yow li nga yeewoo ba yow sawaay waaw bu dee kii la banoo gisoo ko nga bindal ko ko jazakallahu xayran SMS wala nga bàyyil ko message en tout cas na daloo na jazakallahu xayran bi waaw yal na la yàlla fay yiiw gis nga boo ko waxee nag amul dara waaw bu la kenn ne moo yow nag li nga ko wax des na yow yow yow sawaay lim la defal lool rek ngay wax dañ naan la mais après côté wax loolu moo ci gën moo tax yeneen saa sa ne faqad ablagha fi sana waa ji jotale na fi sant goo sant waa ji waaw te comme ko waxoon nag ku dul sant nit ñi doo sant yàlla yow boo waxee lool sant nga nit ñi ni ko la ko sa yonent daal di jàngalee na gën a mat nag nga def alayhi salaatu wassalaam kon man suni'a ilayhi ma'ruf kon loolu mooy neexal ak dund waaw lii neexal ak dund mooy di reconnaître yi nga xam ne moom la ñenn ñi di def bañ di di di di tay taylu waaw di jaay ne non c'est non jaamaa ah. ah ñii nga xam ne fi ñuy jaam lañu ñun ñooy seeni sang kon nag lépp lu ñu defal yow ni que boo amoon jaam sax jaam mu defal la dara sax yi defal la service bi comme ku am boon mbindaan ak yooyu waroo ñëw mu taaj añ beeg yooyu nga ñëw waaw commencé nag yor sa big rouge nag di xool rek taaru waaw sa kaani gi danaa ëpp waaw waaw kanam si defe saf waaw waaw jërëjëf dinaa ëpp kooku moom seet mooy moom fu mu ko andilee dara mu ngi seet lu mu corrigé kooku fan lay waxee jazakallahu xayran du wa jazakallahu xayran mukk tax wax dëgg même dee da koy fay mais maaruuf la njëkk la. dañoo war a rey yaroo bi hadabi rasulillah teggin yi nga xam ne moom la ñu yeneen saa salaam daal di jàngal ko waaw amul dara fii wala ab taalibe la sama kii moo ñëw defal ma lii waaw dem lëgëy tool yi man mooy sëriñ bi duma leen wax sax jërë ngeen jëf jërë jëf nag li ci gën a baax mooy lii jazaakumullahu xayra waaw waaw nit ñi ñëw nga amub nga amub santé nit ñi sa mbokk yi ñëw jàpp ci sëkk bi def lu ne mais toggal leenu añ sax boo ko manee mais yooyu boo ko manul jazaakumullahu xayran moo gën a mat ci wax loo mën a euh, fay ñooñu kon nag lool buñ ko bàyyi xel lool masala la bu am solo mooy ku la defal jekk waaw te jekk nag daa bari wax naa la te tamit bul xeeb waaw jekk mën na nekk matériel mais man na nekk loo xam ne ab service man a nekk loo xamante ne bon nga ñëw bon yow heure tel jot na damaa waroon a récupérer sama xale yi te aw mataa nga kenn nga woo mu ne la xaaral ma jëlali ko mais du la ko jëlali yóbbul la ko sa kër rek après yow nga fàtte ko ah waaw sa matériel bi taggateem ne woon bërëb sàngam diw dem fa nga ne eh waaw waa diw. waaw boobu mën na indaalee sama nangam mu andil la ko après nga ñëw di ko xooli bët waaye sa waay jazaakallahu xayran la koy kon nag mu ngi noonu wallahu taala